tënk shayatin yi ak mboolem jinne yu murtad yi daldi ub bunti sawara yi te duñ ca ubbeeti dafa jeex daldi ubbi bunti àjjana yépp te duñ ca ubbati benn lu may ramadaan dafa jeex su ko defee dana am ku woote ci kàddu goo xam ne gu sori la daldi yow mi nga xam ne danga jóg ngir sàkku aw yiw dëgmal sil weeru sàkku yiw wi teru na yow mi nga xam ne dangaa jóg nag di taañaañal ak a sàkku aw ay boya boo nga def ndànk ndax suñ borom weer wii weer la woo xam ne ci goreel ñu bari ci sawara te loolu du yem ci guddi gu njëkk ci ramadaan waaye bés bu nekk rek guddi gu nekk ci bisi ramadaan yi suñ borom dana wax loolu yi an abi hurayrata radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر رواه البخاري ومسلم jëlee nañ ci abi xurayra radiallahu anhum wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na julli juróom julli gu ci ne ak moroom ja dañuy far bàkkaar yi dox ca seen diggante julli ajuma gu ne ak moroom ja dañuy far bàkkaar yi dox seen diggante waaye ramadaan gu nekk ak moroom ramadaanam dañuy far la dox ci seen diggante ci ay bàkkaar maanaam képp koo xam ne woor nga weeru ramadaan ci nu ko santaane ba yàlla bàyyi la fi nga fekk waat ko déwén wooraat ko ci nu ko santaane diggante ramadaan googee jàll ak gii loo fi defoon ci ay bàkkaar bu dee ay ba doon nga góor-góor ci wattandiku bakkaar yu mag yi kon bakkaar yu ndaw ndawaan ya nga daan rëcc di ko def ramadaan yi dañ koy kafaara jëleen ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa nee na képp koo xam ne woor nga ramadaan ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba kon jéggalees na la mboolem la nga jiitaloon ci ay bakkaar képp koo xam ne yaa ngi taxaw guddi laylatul qadr ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba moom itam jéggalees na ko mboolem la jiitu ci ay bàkkaaram xadis boobu buxaari yu ak muslim ñépp nettali nañ ko ba tey jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa nee na man qaama ramadaana imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambih képp koo xam ne yaa ngi taxaw ramadaan guddi yi di ko naafile ci li nga man ci alquran ko mokkal wala ci nam ko mën rek dundal ko ngir gëm yàlla ak soog tuyaaba kooku jégal nañ ko ay bàkkaaram jiit yépp ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am genn guddi ci ramadaan mu dem ca jàkka ja di fa julli bi muy julli nag am nit ñu ñëw taxaw ci ginnaawam ànd nga moom julli ba ca ëllëg sa mu ñëwati taxaw di julliwaat am mbooloo mu ñëwaat taxaw ci ginnaawam bari lool ba ca guddi ñetteel ga wala guddi ñeenteel ga mbooloo ma toog di ko xaar waaye génnut ba nga xëyee ba ba set mu ne leen li waral sama ñàkk a génn biig ngir ànd ak yéen naafila de leen rek la mooy dama ragal ñu faf ko farataal ci yéen mooy farataal ci yéen ngeen di taxaw guddi di ko naafi la kon loolu day wane euh, ñeewantu goo xam ne sallallahu alayhi wa sallam am na ko ci aw xeetam ndax ànd gi nit ñi daan ànd ak moom guddi di la bañ ñu farataal loolu ci ci ñoom faf moo tax mu ne guddi googu moomu tee ñëw qad ra'aytu allati sana'tum falam yamna'ni min alxuruji ilaykum illa anni xashiitu an tufrada alaykum rawahu albuxaari wa muslim ba tey jëleen ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na koor gi gën ci koor yi ginnaaw koor ramadaan mooy woor weeru muharram mboolem julli itam julli gi ci gën ginnaaw julli farata mooy naafila guddi afdalu siyaami baada shahri ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salaati baada alfaridati salaatu lleyl rawaahu al albaani jëleen ci ibnu omar radiallahu anhuma mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na islaam dañ koo tabax ci juróom mooy seede ne amul benn buur bu dul yàlla muhammad sunu borom moo ko mi benn ak julli julli juróom ak joxe azaka ak xaj makka ak woor ramadaan buniya al islaamu ala xamsin an laa ilaha illa allah wa muhammadan rasulullah wa iqaami alsalaat wa iitaa alzakaat wa xajj albayt wa sawm ramadaan رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف, رج أنف رجل ذكرت عنده فلم يسل علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انصلخ قبل أن يغفر له wa raxima anfa rajulin adraka indahu abawaahu alkibar fa lam yadxulaahu aljanna abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonente bi salallahu alayhi wa waaye joo xam ne tudd nañ ma fi moom te julliwul ci man kookee ku torox kon foo dégg ñu tudd turu muhammad dañu taa war a teg salallahu alayhi wa mu ne it képp koo xam ne ramadaan fekk na ko ci kaw suuf ba ramadaan dem bàyyi ko fi mu dese ay bàkkaar xam ne sàggan na ci yor ramadaan ba ramadaan dem bàyyi ko mu dese ay bàkkaar jégluñ ko ay bàkkaaram yépp ñu ko toroxa ngi noonu waaye itam képp koo xam ne ñaari way juram nekk naag ñoom ci kaw suuf fexewul ba làq seen ngërëm xanaa di sàggan bañ faatu bàyyi ko fi ñu ne kooke itam ku torox la xadis boobu tirmisi yu moo ko nettali albaani yu wéral na ko an sahl bnu saadin alsaaidi radiallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayyaan yadxulu minhu alsaa'imuuna yowma alqiyaama laa yadxulu macahum axadun gayruhum yuqaalu ayna as-saa'imuun fa yadxuluuna minhu fa idaa daxala aaxiruhum uxliqa fa lam yadxul minhum axad rawaahu al-Buxaari wa Muslim jëlee nañ ci Sahl ibnu Saad as-Saa'idi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne aljana am na bunt bu fa nekk bu ñu woowe rayyaan ëllëg yowmal qiyaam woorkat yi ñoo fay jaare tàbbi àjjana te keneen ku dul ñoom woorkat yi du jaar sa bunt boobee su ko defee dañuy yëkkati kàddu ne ana ñi daan woor ana ñi daan woor su ko defee ñuy dugg par kenn di dugg par kenn ba ka mujj su duggee ñu daal di tëj bunt ba keneen du duggaat ci seen gannaaw kon loolu ci jagley koor la bokk ba tey jëlee nañ ci abi said alxudri yi abi said alxudri yi radiallahu anhu qaala samitu annabia sal allahu alayhi wa sallam yaquul man saama yowman fi sabilillahi bauda allahu wajhahu an naari sabiina xarifan rawahu albuxaari wa muslim abi said alxudri nee na dégg naa ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ne képp ku woor benn fan ci yàlla rekk tax sunu borom dana soril xar kanamam sawara juróom-ñaar fukki nawet an ibni abbas radiallahu anhuma qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam umratun fi ramadan taadilu xijja rawahu albuxaariyu ibnu abbas nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ci ramadaan mook xaj ñoo tolloo maanaam képp koo xam ne umra ci biir weeru ramadaan wi sa umra googee ramadaan gi dana tax dana màgg am doole ba toll ni ak xaj màkka an ibni abbas radiallahu anhuma qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ajwada annaas wa kaana ajwada maa yakunu fi ramadan xiina yalqaahu jibril wa kaana yalqaahu fi kulli laylatin min ramadan fa yudaarisuhu alquran fa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bilxayri min arriixi almursala rawahu albuxaari wa muslim jëleen ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mooy ki gën a tabe ci mbooleem nit ñépp waaye li tabe tabe bu ramadaan mosaan ñëw ak tabam day gën a ndox ndax ramadaan ci la jibril alayhi salaam daan dajeek yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddi gu nekk ñuy nafar alquranul karim mu ne yonent bi sallallahu tabe na ci aw yiw tabe goo xam ne moo raw sax ngelaw loo xam ne dañ koo yebal عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب fa in saabahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni inni imru'un saa'imun inni imru'un saa'im wallati nafsu muhammadin biyadihi la xaluufu fammi saa'imi atyabu inda allahi yowma alqiyaamati min riixi almisk rawaahu albuxaari wa muslim jëlee na ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom azza wa jalla dafa wax ne doomu aadama lépp lum jëf rek moom moo ko moom ba mu des koor koor moom man yàlla maa ko moom te maa koy fay koor moom man yàlla maa ko moom te maa koy fay te bu ma koy fay duma ko tëng ci ab lim ci ay fukk walla ay téeméer wala ay junni waaye dama koy jóor rek daldi ne saa boo xamee ne kenn ci yéen woor na na fexe ba bu mu wax ci gémmiñam lenn luy ay caaxaan bu mu nekk itam di coow coow loo xam ne amul njariñ te bu la kenn ŋàññee sax wala mu wax la kàddu goo xam ne gu yëwadi la wala sax mu egg ci xeexanteeg yow suba bul ko du nee ko man dama woor man dama woor daldi ne giñ naa ci yàlla mi nga xam ne bakkanu Muhammad mi ngi ci loxoom ñi nga xam ne dañ doon woor ëllëg yowmal qiyaam seen xetu gémmiñ gi seen xetu gémmiñ ci bu mosaan woor ëllëg yowmal qiyaam mooy gën a neex foofee xetu misk ku ne xam ne ne ku woor bu demee ba digg bëccëg tàngaayu biiram ak xiif beeg baru yi mën naa tax xetu gémmiñam soppeeku waaye ëllëg yowmal qiyaam seen xetu gémmiñ googu ñoom warkat yi mooy dàq parfum misk foofee fa boroom عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم رواه البخاري ومسلم jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi nee na koor ab pakk la koor ab pakk la kon koo xam ne ci yéen woor na bu mu nekk di caaxaan te bu ko nit umpalee itam bu jëflanteeg moom ci naka sudul noona bu ko topp waaye ne ne ko man dama woor man dama woor an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ruba saaimin laysa lahu min siyaamihi illa aljuu wa ruba qaaimin laysa lahu min qiyaamihi illa alsahr rawahu ibnu maaja wa saxahu al albaani jëleen ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na baraana kuy woor te kooram googee du ca am lenn lu dul ab xiif képp aku mar waaye baraana kuy fanaanee julli te fanaana julleem googee du ca am fay lu dul ak ñàkk nelaw rek kon loolu mooy li Sëriñ Tuubaa doon juñu ca tasawudu subaan rek te na ngeen yow ci ne woor tëkkuwul ci ñàkk lekk ak ñàkk naan rek ba wax ji daanu an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man lam yada qawla az-zuuri wal amali bihi fa laysa lillahi xaajatun fi an yadaa taamahu wa sharaabahu rawaahu albuxaari jëleen ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne woor nga bàyyi lekk bàyyi naan waaye nag bàyyi woo waxi neen bàyyi woo jëfi neen nee na yàlla suñu borom amul soxla amul benn xaajo ci sa ñàkk lekk googee ak sa naan googee عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه النسائي وصححه الألباني jëleen ci sayyidatuna Xafsa radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne dangaa bëgg a woor te fanaanoo woo yéene woor lu jiitu fajar kookee kon nee na amul koor kon da cay dégg li ahlul fiqh di wax ne koor bokk na ci ay sàttam mooy yéen yi da ko war a fanaanoo mooy da nga ko war a jiitu fajar an anas ibnu malik radiallahu anhu qaal qaal annabiu sal allahu alayhi wa fi lsuxuuri baraka rawaahu albuxaari wa muslim jëleen te anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama nee na na ngeen di xëdd ndax xëdd am na barke ndax xëdd bakkee ngi ci an amr bnu aas radiallahu anhu anna rasul allahi salallahu alayhi wa sallama qaal faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahli alkitaab aklatu saxr aklatu saxr rawaahu muslim jëleen ci omar ibnu al-aas radiallahu anhu wax ne yonente bi nee na liy séparé sunu koor ñun jullit ñi ak koor ñi nga xam duñu ay jullit muy chrétien yeeg ñooñu mooy lekk ci waxtu njël muy xëdd bokk na ci nga xam ne mooy séparé mooy ñun suñu koor jullit ñi ak koor ku dul jullit mooy wax lekk ci waxtu njël te mooy xëtt kon ñu bàyyi ko xel bu baax an sayd ibn thabit radiallahu anhu qaal tasaxarna ma annabii sal allahu alayhi wa sallam summa qaama ila alsalaat qultu kam kaana bayna alaadaani walsuxuur qaala qadru xamsiina aaya muttafaqun alayhi sayd bnu saabit radiallahu anhu nee na dafa am bis ñun ak yonente bi salallahu alayhi wa sallama ñu bokk xëdd bin xëddee ba noppi mu daal di jóg jëm ci julli ma wax ko ni ko diggante waxtu wi ñu bàyyi xëdd ak waxtu wi ñuy julli nu muy toll mu ne xanaa diir boo xam ne manis na caa jàng juróom fukki aaya alquran an sahl bnu saad radiallahu anhu anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa yazaalu nnaasu bi xayrin maa ajjaluu alfitra rawahu albuxaari wa muslim sahl bnu saad radiallahu anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne nit ñi duñ dañ di nekk ci aw yiw li feek ñi ngi teeri dog nit ñi duñ dañ di nekk ci aw yiw li feek ñi ngi teele dog xadis boobu buxaari yu ak muslim ñëpp nett lañ ko an an umar ibn alxataab radiallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida aqbala allaylu min ha huna wa adbara annahaaru min ha huna wa gadabat alchamsu faqad aftara alsaaim rawahu buxaari wa muslim jëleen ci Umar ibnul Xataab radiyallahu anhu mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na saa boo xamee ne guddi gi dëgmal si na bàyyi koo fii bëccëg gi dëddu bàyyi koo fii muy fi ñu ko jant bi sox seen diggante su boobaa ku wooroon mën naa daal di dokk rawaahu Buxaari wa Muslim an anas ibnu malik radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaftiru qabla an yusalli ala rutabatin fa in lam takun rutabatun fa tumayratun fa in lam takun tumayratun xasa xasawaatun min ma rawahu tirmidi wa xasanuhu albani jëleen ci anas ibnu malik radiallahu anhum wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama daraan def balaa julli timis dafay dog kuy dog nag ñam wu tooy la daan doge su ko amee bu ko amul mu wut ay tàndarma doge ko su ko amul nag mu góox ay góoxi ndox rawaahu at-Tirmidhi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه رواه البخاري ومسلم jëleen ji abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na koo xam dafa woor fàtte ko ba lekk walla mu naan na continuer eggale kooram te xam ne loolee mu mos ci aw ñam yàlla moo ko ko leel bu dee ak naana suñu borom moo ko nàndal xadis boobu buxaari ak muslim ñépp nettali nañ ko an abi hurayra radiallahu anhu anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal man zaraahu alqay falaysa alayhi qadaa wa man istaqaa amdan falyaqdi rawahu tirmisi wa saxaxahu albani jëleen ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne koo xam ne dafa woor am wàccu not ko ba mu wàccu te teyu ko fekkente ne la jàll la jot génn ci wàccu ma dara jàllatu ca su boobaa du jaral mu koy fay waaye bu fekkente ne nag moo luuj li ñuy wax luuj mooy jël baaraamam dugal ci biir gémmiñam ba am waccoom génn su boobaa war naa fay te war naa kafaara kon mbokk yi ñuy taxalu foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nii la ñuy defaree أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te leen balu àq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul wafa yi bi xuquqil iman moo koy moo ciy ànd ak yéen ci biir wari koor gi tey jii di ñaareelu fan bi ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Seex moom sëriñ Muntaxa Basiir mu fas yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo te mooy jaamu yàlla gi nga xamante ne ci lañ nekk muy koor gi mu fas yéene ci andil ay ay bind yoo xamante ne dana aju ci ay njariñam ak ay atteem muy sawmu ramadan ahamiyatuhu wa ahkaamuhu kon loolu mooy li nga xamante ne moom la sëriñ bi fas yéene ànd ak ñun tey incha allah xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy fàttali mbokk yi programme semaine bu njëkk bii nii euh, suba ci alxames ji tolloog juróom-ñeenti fan ci weeru mai ñu fas yéene dalal le ministre Bamba Ndiaye mu fas yéene ànd ak ñun ci asiyaasa wa rijaalu diin te mooy politique ak niti diine yi bu dee ci àjjuma ji incha allah tolloog fukki fan ci weeru mai ñu fas yéene dalal docteur Ousmane Gueye di liggéeyee fële ci hôpital Matlaboul Fawzayni ci Touba mu fas yéene ànd ak ñun ci al wiqaayatu xayrun min al ilaaj muy fagaru moo gën faju bu dee ci gaaw bi di fukki fan ak benn ñu fas yéene ànd ak sëriñ mahmadan loo ci inna awliyaahu illa al muttaqun mooy wàllu yi mooy ki nga xamante ne mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo la bu dee ci dibeer ji di fukki fan ak ñaar ci weeru mai toll ak juróom-benn fan ci weeru koor gi ñu fas yéene ànd ak sëriñ Mahmoudan Mbakke moom sëriñ Basiru Anta mu fas yéene ànd ak ñun ci al fasadul axlaaqi fi nizaamina al yi mu yàq teg jikko yi ci doxinu sunu société bi bu dee ci altine ji te mooy euh, fan bi nga xamante ne mu mujj ci ay bis bu njëkk gi ñu ma séene ànd ak sëriñ Mouhamad Diagne ci ramadan yuallimuna mooy bind yu bees tàq ci weeru koor kon loolu mooy programme mu ay bis bu njëkk gi incha allah <coughs> ñu fàttali mbokk yi rek ne ñi nga xamante ne bëgg nañoo ànd ak ñun te ci waxtaan wii te fas yéene ko ànd ak ñun jaare ko ci rajo yi wala site internet yi wala télévision yi wala ci réseau yi ba tey bu dee Benno FM ñoom 17h lañuy teg waxtaan wi lampal FM ñoom ci guddi gi lañ koy teg bu dee Sik FM euh, moom ñoom 23h la ñuy teg waxtaan wi RFM mooy 98.4 moom ci guddi gi la RTS. 99 point 2 am danañ ko teg 10 heures wala 15 heures wala 22 heures rajo Bawol Média ñoom en direct def waxtaan wi en même temps danañ ko tegaat 14 heures wala 15 heures wala ci guddi gi bu dee Sud FM 91 point 2 ñoom tamit ci guddi gi la teg waxtaan wi wala Fajiri 89 point ñoom tamit ci guddi gi la ñuy teg waxtaan wi bu dee Jant bi FM ñoom 0 heure la ñuy teg waxtaan wi ICAP. ñoom tamit ci guddi gi la ñuy teg waxtaan wi Darou Moukhty FM ñoom waxtaan wi en direct lañ koy def en même temps dinañ ko tegaat bu ñu xëyee ci entre 14h 15h Ñaaxeen FM tamit 104.3 ñoom tamit en direct la def waxtaan wi. ba tey tamit bu dee ci site internet yi xalima online xasida xasida online ñoom tamit danañ jàllale waxtaan wi alxadimiya ak tubaab Vision. ak Touba Monde ñoom ñëpp en direct lañu def waxtaan yi ci internet bi Al Daaru officiel ba tey tamit euh, Bichri TV wala euh, xibaar xibaar point com wala Cheikh Ibra Fall point com wala Senego site internet yi yëpp dañuy jàllale waxtaan wi ba tey Maqaama TV yi bokk nañ ci ñi nga xamante ne dañuy jàllale waxtaan wi tubaa TV te encore ci télévision yi ñoom tamit ci guddi gi la ñuy jàllale waxtaan wi ba tey tamit euh, réseau yi nga xamante ne ñoo nekk diggante Darou Moukhty ak Touba ñoom ñëpp bokk nañ ci ñi jàllale waxtaan wi ba tey groupe WhatsApp yi am na lu mat fukki group ak ñeent wala fukki groupe ak juróom mu jumut ñoom ñëpp dañuy jàllale waxtaan wi xam naa ne ku ba koo xamante ne bëgg ngaa euh, bokk ci groupe yooyu rek boo wootee ci 77 446 84 22 wala 77. 459 13 83 incha allah danañ la moo la boole ci kii yooyu incha allah kon euh, dañuy jox kàddu gi sëriñ seex moom sëriñ Muntaxa ci tomb bu am solo bii nga xamante ni incha allah ci la fas yéene ànd ak ñun xam naa ne bala ñu ko jox kàddu gi rek dañuy tënk ci lu gàtt rek ci ay yëngutoom mu jànge alquranul karim ci kër sëriñ Mouhamadul Habib kër sëriñ Abibu Imaam foofu yee la jànge alxuraanul karim ginnaaw bi tamit bi mu jànge alxuraan ba noppi la tàmbuli njàngum xam-xam tàmbulee ko ci sëriñ Baara moom sëriñ Abdul Majid jaar ci boroom xam-xam yu baree bari tamit mu fréquenté leen ginaaw bi tamit bi mu jeexalee njàngum xam-xamam mu continuer di yëngutu ci wàllu googu rek ci tasaare xam-xam ci wàllu waxtaan ak tasaare ko tamit ci wàllu bind ndax am na ay bind yoo xamante ne bind na ko bind na <coughs> benn téere ci bu ñu wax euh, xulaasatun xan xayaatil murabbil hakim am na beneen téere boo xamante ne bind na ko di ci tënk dunduk cheikh Mouhamadul Basir ñu tuddee ko cheikhul Mouhamadul Basir fi sutur am na beneen téere boo xam ne bind na ko tamit ci Serigne Touba Xaadimu Rasul mu cheikh muy cheikhu Ahmadul Xadim al qaaidu rabbani ba tey tamit bind na ci wàllu miraas muy xulaasatul miraas al kaamil an ala mazhabi imaamil malik yii yan la rek ci yi nga xamante ne moom def na ko ci ay taalif ba bi ñu fàttali ne moom bokk na ci imaam yi nga xamante ne ñooy jiite foofu noonu ci jàkka ji nekk daarul minan di fa jiite ajuma bokk na tamit ci ñi nga xamante ne ñooy saytu liggéey bi nga xamante ne waa al académia académiatu minal baaxir xadim ñoo koy taxawee bokk na ci responsable yi nga xamante ne ñooy saytu liggéey boobu ba tamit bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy saytu institut bi nekk ci biir kër sëñ Mouhamadul Basir ñu tuddee ko maadu Cheikh Mouhamadul Basir li taalim al arabiyya wal faransiya ba tey tamit sos na bokk na ñi nga xam ne ñoo sos daara joo xamante ne dañ fay jàngale alquranul karim ak di fa yare muy al madrasa madrasa Seex al Xadiim li li taalim wa tarbiya li taalim al quraan al karim wa tarbiya lii lenn la rek ci ay yëngutoom kon mën nañu wax ni moom daanaka mën nañu wax ne léppam da koo jox xam-xam ak euh, maanaam ci gëstu ci ak di ci ak di ko tasaare loolu nag ñu ñaan yàlla fayal nu ko gën jaa kawe fay loolu sax xaj na moom mooy li nga xamante ne moo ko poussé tey mu ñëw ngir bokk ak ñun jotaay bii bi mu ñëw nag mu ànd ak suñu mbokk Euh, di sëriñ Abo Soy bu Kebe di koo xam ne duñu ko présenté ci jataay bii ndax mën nañoo wax ne moom ci liggéey bi la bokk ndax ni mu yëngutoo foofu noonu ci Touba ci bépp kuréel boo xamante ne day yëngutu ci tasaare xam-xam ak di ci gëstu boo demee ci Rawdu Rayaahin da danga ko fekk boo demee ci al académia euh, bii encore da nga ko fekk boo demee ci Xuratul Ayni waa kër bu da nga ko fekk boo ñëwee fii tamit ci mu asut Wafa da nga ko fekk ndax dalal nañ ko fi ay yoon yoon ba tey tamit encore ci liggéey bi la bokk ci di ci xalaatam di ci yëngutu tamit ca kéemtalaay kàttanam ñu ñaan moom tamit yàlla fayal ñu ko incha allah xamaa naa du ñàkk bu sëñ bi àggalee incha allah ñu jox ko mu def ab taxaw seetlu ba tey tamit ñu ñu dalal suñu mbokk sëñ Mouhamad Kama Diaw Kama Thiaw moom tamit di koo xamante ne. Euh, du gan ci jataay bi ndax lool nañ ko fi tey ji encore mu ñëwaat ngir fas yéene bokkaat ak ñun jataay bi incha allah moom tamit di yëngutu ci wàll bi rek xam naa ne incha allah bu ñu ko waxtu yu mayee moom tamit danañ ko jox incha allah mu def taxaw seetlu ci waxtaan yi incha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ Seex moom sëriñ Muntaxa ci tomb bu am solo bii nga xamante ni incha allah moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla dafa tawfiq dafa ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah Quietos, alhamdulillah الحمد لله الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على الشهور kama fadala laylat alqadr ala layaali duhuur wa sala allahu wa sallam ala nabiyina muhammadin saaxibi rawd wa ala alihi wa sahbihi wa ala xadimihi wa kulli muttaqin si xuluqin murdin wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu nuyu bu sell nuyu boo xam ne itam maa ngi ko jële ca Cheikh mun Muntaka mu di leen nuyu ñu teg ko ci loxol waa muy xam ne xam na liggéey bi ngeen liggéey gis na ko xam na leen yéen a ngi liggéey liggéey bu rëy bu am solo boo xam ne jullit yëpp a ngi ciy jariñu taalibe yëpp a ngi ciy jariñu kon mi ngi ma yóbbante ak cant ak nuyoo ak cant waaye nuyoo boobu ma teg ko seen loxo bëgg ngeen àggaleel ñu ko àggaleel ko ko ci mbooleem jabatuk sunu maam Cheikh Ibrahim waaye mu di ko teg ci loxol alxalifa sëriñ Abbas ak mbooleem kilifa yi kon Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi leen nuyu lu bari leen sant leen xamal ne xam ne seen liggéey waxtu wi démb rek mi ñu yebaloon maan rek sëñ Maamoor moom sëñ Fàllu ak sëñ Ahmad Badawi ñu teewoon teewal ko ca liggéey ba ñu def ca jumaa ja ndax liggéey xam-xam yi da koo yitteel da koo ñor lool mu doon seere ñor gu ko liggéey yu mel nii ñor kon yéen itam ñu ngi leen koy seeral di am mbégte bu baax nag ci teew ñun giñ teew fii ci barab bii suñ barabu maam bi fekk suñ mbokk yi nga xam ne bari nañ ci ay wëlëre lool waaye di waxtaane mawdu bu am solo boo xam ne eh, amul benn bu ko gën a yell ñu waxtaane ko ci weeram wii muy asawm sawm ramadan ahamiyatuhu wa ahkaamu ci weeru teddu màgg wii weeru alquran shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ah dañuy ñëw rek ngir fàttalanteeg yéen nafar nafar ak yéen mawdu bu am solo bii ndax ndax lee yàlla jariñu ci mawdu bi nag xaaj nañ ko ay xaaj lu mat euh, juróom-ñeent tomb yoo xam ne bu fekkee waxtu maye na ko maye na cee tënk-tënk bu gàtt bu ci ne bi ci jiitu mooy leeral lan mooy lan mooy koor kañ lañ ko farataal lan mooy solom lan mooy ay atteem ab atteem moom ci boppam koor waaye lan mooy ay farataam ak ay sun am ak yiñ sopp kañ la woor di wa do war doon farata sart yi tax mu war nit ki ak xeet ñi nga xam ne mën nañoo dog ndax am na ñoo xam doggi day war war woor war ci ñoom am ñoo xam ne dafa dagan ci ñoom am ñoo xam ne sax dafa araam ci ñoom ku ci ne ci ñooyu am na ay àtte yoo xam ne sharia moom la ko jox bu ko waxtu yu matee itam dinañ ñëw ci ay wax ay jëf yoo xam ne ndax dafa mel ne koor dañoo jàpp ne ay bàyyi rek la yu ñuy bàyyi waaye koor bu boo wax da nga daan ay bàyyi yu ñuy bàyyi rek la waaye fekkate li tax ma dëgg-dëgg ay jëf la kon fekkee waxtu mate ne ko dana ñëw ci yooyu ñuy tàmbulee di wax ne koor moom mayees na ko xamle xamle bu gàtt ndax mooy fanaanoo yéene wala yéene balaa fajar rek te bàyyi lépp lu dog loo boo ko defee rek woor nga yéene jooju nag jépp farata jo koor goo xam ne toftale ko dafa war mu ne bu la neexee man ngaa def yéene bi ci guddi gu njëkk gi yéene ci woor weer wi mbaa yéene cee woor bi si nga war a war bu fekkee ne toftale ko dafa war kon loolu leer na Euh, fas yéene woor fanaane ko bàyyi lépp loo lépp luy dog koor ci bànneexi euh, biir ak pay di tàmbalee fi fajar di fenke wala ànd ak fajar ji ba fajar di so comme ni ko sunu borom waxee wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min summa atimu as-siyama ila koor kañ lañ ko farataal kon dañuy wax ne ci atum ñaareem lañu farataal koor waaye lu ko jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana woor ndax waxan eh, ci ci moota imaam Maalik wax na ci ne seyna eh, eh, seydatuna Aïcha wax na ne yonent bi Quraysh daanañ woor Ashura yonent bi daana ko woor bi mu ñëwee Madina itam digle woon nañu di ko woor waaye bi nga xamee nag suñu borom farataal na ramadan la leen wax ne nag ramadan mii mooy farata e, ashuran rek kum neex woor kum neex bàyyi kon koor di lu am solo lu lu am solo lu mat a sonne bokk na ci liy tegtale am solo gi rek mooy suñ borom moo moom lépp waaye dafa wax ne koor moom maa ko moom kon askan bu mu ko askan ci boppam boo ko rek li njëkk a wane solo si mu am ndax mooy wax ci addil xut si ne euh, kullu amali ibn aadama lahu illa siyaam illa siyaama fa innahu lii wa ana bi jëfi ba doomi aadama yépp moo ko moom ba mu des koor koor moom maa ko moom te maa koy fay boo demee ci moota imam malik mu gën koo leeral ci hadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko solo di wax ne walla si nafsi bi yadihi la xalafu fam fami saimi atyabu indallahi min rihil misk mu ginne jaam bi bu waree gimiñ ba gimiñam sot ba fa noonu ñuy wax noonu ñu ko def rox loolu moo ko gënal laaj ko lañ ba gën a neex moo ko gënal misk ndax lan dafa bàyyi bànnee xam di gën dem ak soxnaam yëpp bàyyi aw ñamam ngir man kon moo tax mu ne fa siyaamu lii waa aj si bii kon koor maa ko moom maa koy fay mu ne kullu xasanatin bi ashri amsaaliha ila ila siyaama fa innahu lii wa ana bi jëfi aadama yëpp ma des na koo ful fukki yoon ba juróom-ñaar téeméer yoon waaye koor moom maa ko moom maa koy fay kon koor moom kenn xamul lim bu mu ko mën a ful kon koor bu jotee war nañ ko fonk bu baax a baax a baax def ci liñ man lépp fexe ba woore ko niñ ko war a woore te sunu borom daf cee def ak jàppandal ndax daf ñoo wax ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo wax ne ci hadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali ne bu Ramadan ñëwee dañuy ubbi bunti àjjana yi tëj bunti sawara yi tënk seytaane dañuy tënkal seytaane ba nga xam ne eh, lépp eh, gàllankoor yi ñu daan dal yu bari mën nañoo bañ a dal lu topp sa bakkan kon weeru tawféex la weeru weer woo xam ne mën nañ cee eh, occasion ba yéeg jëm ci suñu borom ba gën a sell gën a defaru waaye yëmul foofu dafay wax moom yonent bi sallallahu alayhi ci at boo xam ne bu addis boo xam ne Buxaari moo ko nettali ne inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan yadxulu minha saa'imun yawmal qiyaama laa yadxulu minhu ahadun ahadun ghayruhum mu ne am na bunt bu nekk ci àjjana bu ñuy wax rayyaan kenn du fa dugg yawmal qiyaama ku dut ñi daa woor kenn du fa dugg jooju nag da koo ay yoon mu ne yuqaalu ayna saa'imun mooy dañ dañu woote ne ana ñi daa woor fa yaqumuna laa yadxulu min ahadun xayruhum mu ne ñi daa war daal di jóg taxaw kenn du fa dugg kurut ñoom fay saa daxaloo uxliqa falam yadxul minhu xayruhum buñ duggee rek ñu daal di koy tëj keneen kurut ñoom ñu daan woor du fa dugg moo tax sunu sëriñ sëriñ Touba fonkoon ko lool defoon ko ab xarit daa ko namm bu ma sànni ñëw da koy teeru di ko garadu comme ni ñu ko Cheikh Ahmadou Bachir nettalee ci mel baax Xadim ba mu nekkee ca euh, tumuraak gi gën a metti ci at njëkk yi ca Maayomba téewul weer yoo ko faraa fekk da ko daa gatandu di ko namm di ko yàkkamti naa ko yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi ne ko yow ngeen ci gan gi ñëw nga xam ne dañuy dikki dañu dañu andil ay mbégte dañu andil ay ndooleen ak i tëbb suñu boroom maa ngi lay wax ahlan wa sahlan di la wax marhaban ci lu amut ab lim yàlla boo leen di doon ay gan goo xam ne dañuy siyaare ba faw ñu di la teral lan lañ lay terale mooy ay bernde ak jëf yu baax ak njub ndax yow dangay weer woo xam ne suñu boroom dalaa màggal way ragal yàlla yi màggal la boroom xam-xam yi màggal la ñu jub màggal la la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xira taati wa sadadi muazaman inda rabbin wa inda ahli tuqa wal ilmi wa kon koor lu bari ay njariñ njariñi saahir ak njariñ baatin njariñi àdduna ak ak njariñi alaaxira doy na ci rek wax nañu ne li tax mu daganal ko ci ñun mooy bëgg ñu ragal yàlla te ragal yàlla lépp mi ngi ci biir yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun waaye koor day jëriñ ak ragal yàlla waaye day taxa am yeneen ci misaal day tax am jikko ju rafet ndax nit ki bu wooree ba xam ba mos cafka cafka xiif ak mar ni mettee bu xam ne am na ñoo xam ne amuñ luñ lekk amuñ luñ naan yàlla dana def ci xolom yërmande bu fu mu gisati ku amul lu mu lekk mu man koo jox man koo dimbali day dolli ak muñ ak dogu ci fas yéene bàyyi yuñ tere yépp fas yéene di jëf yuñ digle yépp te loolu nit ki mën naa dem ba tàmmee ko ci koor ba nga xam ne bu ñu waree itam day wéy ci loolu di sax ci jëm ci yittewoo li yàlla gërëm di daw yi yàlla tere waaye yemul foofu dafa am njariñ sahir itam ndax ku ne xam na ne koor day dolli ak wér ci misaal bari na ñoo xam ne rek koor kese lañuy ñuy naan kafe bu dul kafe yan ndaw yan ndaw ku ndaay bu koor rek duñ ma duñ ko man kon koor day dolli ak wér li ci gën a tuuti waaye rek li muy dolli ci sa diggante ak sa borom moom kenn xamul nu mu toll fekkoon dañoo laaj ne koor moom lan mooy atteem ci sharia moom ci boppam ndax dafa day faratal la wala doon mën nga ko tontu ne ko alxuraan de wax na ne dafa war sunna su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko waaye borom xam-xam yëpp itam daje nañ ci ne dafa war ndax aay bi ñu waxoon léegi rek yaa ayyuhal lazina amanu kutiba alaykumus siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun waaye boo boo demee ci sunna itam nga gis hadis boobu nga xam ne laay Abdullah ibn Umar moo ko nettalee di wax naan koor dafa bokk ci ponki lislaam yi buniyal islaamu ala xams shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaa wa itaayi zaka wa sawmi ramadan wa sawmi ramadan wa hajjil kon koor te itam boroom xam-xam yépp daje nañ ci ne koor farata la moo tax eh, ibnu rushd al eh, ci bidaayat mujtahid ne gisaguñ kenn koo xam ne wax na ne koor warut kon loolu ijmaa la boo xam ne ñëpp daje nañ ci bu ñu wax ay farataam nag moom bariwut ndax ni ñu ko Sëriñ Tuubaa tënkale rek moom ñaari farat rek la am ci tawul sixaar bu ñu demee ci tawul subaan mën nañu farid faridatu siyaami niyatun wafat wa kafuna an muftiratin walimat kon moom ñaari farat rek la am mu yéene yéene ko fanaanee yéene balaa fajar mbaa ànd ak fajar ak bàyyi lépp luy dogloo ba jant so kon loolu mooy mooy faratay koor su ne itam bëriwut ndax may na see lim ñett rek ñett rek muy bu dog jotee nga teel a dog te yéex a xëdd bàyyi ba nga xam ne léegi jàpp jot nga xëdd te téye soo làmmiñ nag ak say cër ci lépp loo xam ne dañ koo tere li koy li li wéral loolu mooy sàmm gi mooy hadiisu Abu Hurayra bi nga xam day wax ne man lam yada qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun fi an yada taamahu wa sharaaba nee képp koo xam ne bàyyiwoo waxi neen ak di ko jëf yàlla amul soxla ci bàyyi nga bàyyi lekk ak naan kon koor du bàyyi lekk ak naan rek waaye da ngay jéem sàmm boole ci eh, buñ bëggee wax sunna su sunna yooyu itam eh, ni mu ko ni mu ko àndee ci xadis déggoon naa léegi ñu sëriñ bi di ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne laa yazaalu naasu naasu bi xayrin maa ajal fitra wa axara suhur nit ñi duñ dañ mukk di nekk ci aw aw yiw di am lu baax fii ak ñu ngi teel a dog di yeex xëdd te xëdd boobu barke yàlla dañoo def barke dafa am barke dafa am tiyaaba ndax sunna la waaye dafa am barke te day dëgëral nit ki ci koor gi ci bis bi comme noon euh, noon noonu la ko waxee itam mooy li nga xam ne moo dox mooy teqale suñu koor ak kooru ñeneen ji xëdd kon xëdd sunna su am solo la waaye Sëriñ Tuubaa tënkal ñu tënkal ñu sunna ñett sunna yooyu yëpp sunanuhu atat salaasan yaa labib taajuran alfutura min bahril ghurub wa saani taaxiru suxuuri layla saalisaha kaful lisaani qawla kon mbokk yi koo xam ne yàlla tawfeexale na xale na la nga fekke ramadaan bay woor war ngaa góor góor lu baax sàmmoonte fexe ba nga xam ne lépp loo xam ne mën naa yàq koor nga di ko moytu am na ci yoo xam ne ay sabab la boo ci jaareetu boo boo bàyyiwut mën naa yàq sa koor kon nit ki lépp loo xam ne day jàll di dugg ci bay agsi ak putam rek moo xam ci bët yi la moo xam moo xam ci gimiñ gi la jaar moo xam ci nopp yi fu mën a jaar ba àgg ci put yi na koy watandiku day dog koor rawaat na ci masabu imam malik am na yoo xam ne dañuy wax ne luy luy dundal a aw ñam waaye moom day wax ne moom lépp dugg ci sa sa biir day dog sa koor waaye nañuy moytu tam lu mel ne cuuraay boo xam yoo xam day dugg rawaate na lu mel ne cigarette di moytu jigéen ji togg di moytu tiim ko cóolal di ko dugg ndax mu mañ a egg ci euh, put gi put gi boo demee bay galaxndiko di jàpp jàpp di galaxndiko ngay moytu mu jàll ndax lu ci yomb la ngay moytu di soccoo socc boo xam ne dafa tooy ndax boo ko muucoo mu jàll day dog sa koor moo tax ñuy ñuy sib pâte dentifrice ci koor ndax lu ko jàlle day yomb day yomb comme ni ñu euh, euh, wàccu fekkee ne moom daf laa noot wa euh, ñëwaat egsi noonu ñëw noonu rek du doog waaye nag li ñuy bañ mooy fexe ba wàccu loolu moom moo ko da koy yàq bu ko defee nag di moytu di sori lu mel ne soxna yi lool da ci ci am solo moo tax dañuy sib luy xeetu xeetu jaxasoo lu mel ne laal ko wala fóon wala wala wala sax xalaat ci yooyu yëpp dañ koy tere fekkee. dañ koy sib bu fekkee ne xam nga ne jàmm rekk ci mujj dara du génn waaye bu fekkee ne xam nga ne boo ci wéyee man yuy génn wala mas yoom day araam te bu ca génnee kafaara day war am na bànneex bànneex kese rek kese rek nag ak yu mel ne moom nag moom dogul dogul koor fekkee ca la yam kon wàcc boo xam dafa daf laa gar rek dog kon du dog koor fekkee dara delluwu ci lu mel ne nga doon jàll pënd dugg la wala yu mel noonu loolu du dog lu mel ne jigéen ji nga xam dafa nekkoon sunguf si di di di liggéey wala yu mel noonu am lu ko ci dugg mu nga xam ne ngelaw pënd pënd la noonu rek loolu tam du dog koor fekkee ne tey ko dafa dafa kii noonu rek ñi nga xam tam dañoo takkoo am toj muy génn donte mënuñ la sax loolu du dog koor li ñuy bañ daal mooy sabablu sabablu sabablu ci lu nekk ci lu loo xam ne mën naa dog koor nga nekk ca lu mel ne di xool lu xool ci misaal jigéen maa nga di ci xalaat yooyu boo ko boo ca nekkee ba yàggal ci lu ca génne rek day yàq sa koor te sax euh, mën naa dem ba kafaara war ci kon mbokk yi yu bari ci yoom yu mel noonu dafa mat di moytu boo wooree koor kañ lay war xañ na loolu moom weesu nañ ko sax ndax lu ñu waroon waxtaane xañ na woon démb kañ la nit ki war a war a woor nga xam ne bu wóor bu wóorut mooy na suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ci lu leer waxoon nañu ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata salaasin lu leer la waxoon bu ngeen ko gisee woor leen bu bu saxbaan matee woor leen bu ngeen ko gisee woor leen bu ngeen ko gisee woor leen fekkee dafa niis moot leen fanweer yi addis bi ci tegee tam da koy fiire rek ndax bi mu wax naan laa tasuumu xata tarawul xilaala wala tuftiru xata tarawhu fa in xumma aleykum fa aqdiru lahu bu fekkee dafa niis ngeen nattale ko loolu borom xam-xam dañoo wax ne li koy firi mooy na ngeen na ngeen mot na ngeen ngeen matal fanweer fekkee gisu leen ko imaam Maalik day wax ne lii tax nag mbooloo mi war a woor mooy lu mat ñaar gis ko day wax ne moom li eh, fu ko fu ko lu mat ñaar ñu maanu gisee moom war nañoo woor ñëpp war nañoo woor fu ko ñaar ñu maanu gisee itam gën jaa néew ñëpp war nañoo wori waaye nag kenn koo xam moom kese moo gis weer nag nu muy def bu dee ngir imaam Maalik day wax ne ma yow mi ko gis na ko wax imaam siiwal ko fekkee kenn gisu ku dul yow nag yow mi ko gis yow war ngaa woor sa waa kër tam war nga leen wax ñu woor ñi nga xam ne yaa leen yilif ki nga xam dafa nekk dëkk boo xam ne kenn toppatoo fa weer moom rek mooy moo ko yittewoo di séntu weer ak a def yëf moom kese boo ko gisee rek war naa woor ñi nga xam ne so amuñ soxla ci weer séntu wuñ ko ñoom itam buñ ko kooku bu ko gisee nga xam ne moom rek moo koy toppatoo di sonn di ko di ko séntu bu ko gisee ña ca des ñëpp war nañoo woor bu dee weeru kori nag ndax bu ko kenn gisee day saña woori imaam Maalik dafa wax ne bu kenn gisee du woori xaw na cee sax ndax dafa wax ne bu ko gisee ba wori eh, bu woree dañ koy tuumaal moo tax du wori te bu woree sax kafaara war na ko ci imaam Abu Hanifa ak imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom dañoo wax ne ñoom itam bu ko fekkee kenn rek moo gis weeru kor yi du wori imaam Shafi moom dafa wax ne bu ko kenn moom koo gis dangaa war a wori mbokk yi yéen jàngkat yi loolu foofu moom kon lan mooy seen xalaat waaw kenn ko gis mu leer na ne gis nga ko ah boo yaakaar naa yaakaar naa boo waree te nëbbu ko yaakaar naa ne loolu daal gis naa ne man sama gis-gis du wàññi dara ñu dem ci sart yi nga xam ne mooy tax woor war nit ki ki nga xam ne moom bu wóorut da ci am bàkkaar te bu ci dogee day kafaara kooku mooy ki nga xam ne mayet na koo lim ba ñeent ba juróom koo xam ne baaleex nga mag nga dootoo gone am nga màndargay gént nga mbaa nga am màndargay kawar mbaa nga am bu dee góor fukki at ak juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett wala bu dee jigéen fukki at ak juróom benn kooku bu fekkee ne tax am na xel maanaam yorul wér di xel te mu ngi ci dëkkam tukki wut te itam wér di wut wopput te itam doonut koo xam ne dafa tëlee woor ma ndax màggat wala wala dem ba mën a towoor te itam amul lu nekk ci moom loo xam day tax ñu tere ko koor ndax dafa am ñoo xam ne dañu leen tere koor ci misaal koo xam ne dafa gis baax jigéen ci misaal wala wala walla wala dara di gis gisin nit ki sax mën naa dem ba nga xam ne woor gi day araam ci moom ndax koo xam ne leer na boo waree fa boo waree dee kooku kenn du kon koor gi day araam ci yow waaye nag koo xam ne yii yëpp dara dalu ko ci kooku ah bu dogee def na lu araam te bis bu mu ci dog da koy kafaara ndax yàlla dafa wax ne fa man shahida bikum shahra falyasum képp koo xam yaa ngi sa kër tukki woo def wa dara amoo benn ngànt na nga ko woor am na yoo xam ne dog day dagan ci ñoom am na ñoo xam ne dog day war comme ni ma ko waxee woon am na ñoo xam dog day araam ci ñoom ki dog gi day araam ci ñoom mooy ki ñu waxoon moom koo xam ne amul amul sart yëpp daje na ci moom kooku moom bu doggee day araam ci moom dafa war a woor bu ko defee kon ñuy woor am na ci ñetti xaaj ñi nga xam dañoo dañoo dañoo woor ki ci njëkk moo waxoon nañ ko ba noppi ki ci tege mooy kuy tukki musaafir bu fekkee ni koy waxee ci ngir mi ñu koy jàngalee ne fekkee ne dafa dox tukki tukki boo xam ne bu doon julli mën na cee wàññi ci misaal comme niñ ñu koy waxee fii lu juróom-ñaar fi kilomètre fekkee dox na ko te fanaanu fanaanu yéene wutoon koor maanaam fanaanut koor te ba mu jógee ci kër ga fajar jotagut kooku la Eh, ngirum imam Malik di wax ne kooku eh, sañ naa eh, dog bañ a woor ak marit ki wopp fekkee dafa wopp wopp joo xam ne ragal na ne bu wooree wopp ji dana yokk mbaa dana yeex a wér mbaa dana ko sonal kooku sañ naa dog waaye bu dogee day fay fekkee dafa xam ne nag wopp joo wopp la joo xam ne xam na ne bu wooree mën na cee alku sax mën na cee faatu mbaa mën na koo indil wérid wérid gu yàq ab cëram wala yu mel noonu kooku moom dog gi day day war kooku moom euh, woor gi sax day araam ci moom des na ñaar ñoo xam ne moom itam ak wuute am na ci muy ki nga xam jigéen ji nga xam ne dafa toll ab diggante ak jigéen ji nga xam day nàmpal ndax dafa am ñu leen nuróoleeg ñu leen ci xiyaas ci marit ki wopp nga xam ne moom mënta woor day doog fay mu yeneen jamono yi man a fayee am ñoo xam dañ koo xiyaas ci ki tële woor waxal si yutee xonoo fi di taam masakin dafa mel li gën a lëng ci ngir mooy ñaar ñooñu ki nga xam ne jigéen ñi nga dafa dafa toll diggante ak ki nàmpal dañ koy gën a xiyaas ci ku wéradi kon fekkee ne koor gi mën naa woor mu woor fekkee koor gi day metti ci moom bu ko neexee dog bu bu yeneen jamono yi ko mën a fayam fay ko waaye fekkee nag waaw waaw fekkee nag léegi bis eh, mett na ci moom te jàpp na ne bala koo mën a fay fokk ramadan del siwaat ndax kii nàmbal ki ki ki toll diggante mën naa bu amee doom sax mën naa bañ mën naa am du mën a woor kii nàmpal tam mën naa am sax fii ak weer yu del du mën a woor waaw kooku ndax dañ koy wax ne ko da ngay fay wala wala wala dañ koy wax ne ko da ngay lelle rek am na eh, Ibn Wahab al-Maliki moom dafa wax ne kooku dañ koy wax mu lele loolu tam nettali nañ ko ci Abdullah ibn Abbas nettali nañ ko ci Abdullah ibn Omar damaa xamul ñoom suñu Ahmad ak kooku lu ñu koy wax ba xam dañ koy wax ne ko ko fokk da nga koy fay donte jéeg fii ak Ramadan dellusiwaat doo mën a doo mën doo mën a fayaat tam doo mën a doo doo ko mën a fay tam fokk da koy fay mbaa dañ naa ko ah ginnaaw doo ko mën a fay kat ba dama daan delsi kon da ngay far far far far far eh, leele rek benn yoon des na am na yeneen problème yoo xam ne ci misaal dañuy wax ne li tax koor war la mooy nga ànd ak sam xel kon ki nga xam ne dafa xëm dafa woo dafa dafa dafa dafa dafa xam ci guddi gi continuer ba timis da dafa mel ni ngir mi dañ koy wax ne ko dangay ngay fay loolu nag man loolu xaw naa yéeme ñu ki nga xam dafa yor wér di xel lu mu yàgg-yàgg bu wéree day fay loolu xaw naa yéeme ñu wax ne ki nga xam ne dafa fas yéene koor jàpp ba noppi maanaam ba ba ba ba xëdd ba noppi ba jàpp ba ba fajar mu nelaw nee na bu nelawoon weer wépp itam du ko fay bu nelawoon weer wépp itam ginnaaw xas na jàpp ginnaaw ginnaaw xasoon na yéene koor ba ba ba ba ba xëdd ba jàpp bu fajar jot beesu mu nelaw far far nelaw weer yépp du ko fay ki nga xam nag dafa wér yor wér di xel ñu ne lu mu yàgg-yàgg bu wéree da koy fay te loolu moo gën a dëgër ci ngir mi loolu tam sëñ axam bëgg naa ngeen xalaat ci ki nga xam dafay waroon a fay ramadaan yeexe ko ba ramadaan del siwaat kooku moom nu muy def dañuy wax ne kon ngir mi dañuy wax ne kon bu ramadaan day day woor weer yi ba mu jeex bu ramadaan jeex bu ramadaan del siwaat jeexee nag mu doog a fay fan yam euh, fan fan fan yi jiitu woon yam amoon ci ramadaan ji su woon waaye da waaye nag dafa am lu ñu koy teg dafay leele dolli ci ki nga xam nag dafa ame woon boru kafaara ndax dafa dogoon ci dogoon ci weeru koor te tey ko wala yu mel noonu wala yu mel noonu dafa amoon ay ay dafa amoon ay bori kafaar yu war na kafaara far yàlla dogal bi mu ko daan kafaara mu faatu loolu imaam Malik day wax ne kooku euh, bu fekkee dénkaane wu ne nañ ma ko kafaaraal eh, itam kenn du ko def ndax nee na dafay day bañ ñoo xam ne dañuy bàyyi seen yu mel noonu war koo fay seen alal bàyyi ba nga xam nag dara deseetu leen xam nañ ne faatu rek ci des ñu doog a dénkaan nag naan amoon naa boru sàngam amoon naa bor waroon na maa kafaara sàngam waroon na maa kafaara sàngam moo tax imaam Malik bu fekkee dénkaan na ko dañ koy génne ci ci wasiyaam ci sulus bi waaye bu fekkee denkaane ko kenn du ko def ki nga xam dafa dog te tey ko nag moom nga xam ne moom amul benn ngaan dafa dog rek kooku moom mbiram leer na kooku moom benn bis bu ne da ko da koy da koy kafaara kafaara gi nag bu dee ngir moom da nga koy tànn bu la ci neex ndax man ngaa léeg-léeg juróom benn fukki miskin bu ci nga jox ko mudd man nga weer ñaari weer yu toftaloo man ngaa goreel ab jaam boo xam ne bu bu amut ayib la te bu sequ ko kenn ah ngir mi nag dafa mel sax bopp bi ñu tànn moo gën a yomb ndax mooy léeg ah. koo xam dafa lekk ah, dafa juubu nag ci koor nga xam dafa fàtt na woor na mu lekk mbaa mu naan mbaa mu jaxasoo jaxasoo ak soxnaam kooku bu dee ngir mi dañuy wax ne dafay dakoy day jàpp kooram waaye nag bu ramadaan jeexee da koy da koy da koy fay waaye nag du waaye waaye du kafaara am na ñoo xam dañoo wax ne moom bu fekkee jimaa am na ci rek moom day kafaara lu mel ne ngir imaam Ahmad ak ak yi waaye Abu Hanifa ak Shafi'i ñoom dañoo wax ne ku juubu doo ko fay da ngay da ngay da ngay jàpp da ngay continuer waaye doo ko fay xëy na ñoom hadis boobu niñ ko firee xëy na moo wuute ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadis boo xam ne Bukhari ak Muslim ñoo ko nettali Abu Hurayra nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa asqaahu ku wóor fàtte fàtte lekk maamu naan na mottali kooram rek yàlla yàllaa ko jox mu lekk moomu naan ndax loolu day tegtal ne du ko fay wala day tegtal ne du ci am bàkkaar nee ndax day tegtal ne waru koo fay wala day day tegtal du ci am bàkkaar rek dafa mel ne kon ngir mi ñoom dañoo dañ ñu ko firee mooy ku juubu doo ci am bàkkaar waaye da ko fay ndax am na hadis boo xam boo xam dafa waxoon ne rufia an ummati alxataw wa nisyaanu wa mastukrihu alayhi yàlla daal jéggale na bàkkaarub bi nga bi nga def ngir njuum teg ko ci njuumte mbaa fàtte mbaa ñu forcé la ci def loolu ko te téyoo ko kon yooyu yooyu loo ci def loo ci am bàkkaar waaye nag euh, fay gi moom mbir imaam Maalik dañuy wax ne ku jubu da koy fay kon mbokk yi ñu ngi ci mujj dañuy mujj rek yi nga xam ne ay jëf yoo xam ne dañ koo sopp ci koor ndax koor niñ ko waxee woon du du bàyyi rek du yu ñu du yu ñu war a bàyyi rek waaye li koy yu ñu war a bàyyi mooy koor waaye li koy mott dëgg-dëgg tax nga am tiyaaba dëgg-dëgg tax nga yéeg jëm sa borom dëgg-dëgg tax nga am li li taxoon koor jóg muy ragal yàlla ak amee ci loo xam dangay ngay takkoo moom boo waree itam ay jëf lay doon moo tax sëñ tubaa xamaloon ñu nañu ñu koor du bàyyi lekk ak naan rek waaye koor dangay ngay fexe ba sa cër yépp woor suma siyaamu fantabih lam yanxasir fi aadami l akli faqat la taxtarir fa ruba saaimin ma aljamaa laysa lahu fihi siwa almajaa ndax bari na ku ànd ak mbooloo mi di woor te ab xiif rek la ci amee ndax daa bàyyi wut yu baree bare mu ne koor koor mooy nga fexe ba sa cër yépp woor doo xool lu araam doo dox jëm ci doo ko déglu doo ko wax xalaat sax doo doo ko doo ko def fa sawma an yasuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi amsik an nasar lil harami wal mashi wa sami ma al kalami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an wa shurbin ulima nee na boo demee bay xëdd mbaa bay doog mbaa ngay xëdd sax bul ëppal ndax loolu dalay xañ ay tiyaaba ndax day tax sa say cër tayel ba ni nga waroon naafilaa waroon koo jàng alxuraan waroon koo jëfe yu bari doo ko man wala tukas wala tukasir suhuura wal futuur mumtalal badni fa tuhramul ujur ndax yàlla suñu borom dafa woon ci alxuraan ne wa kulu washrabu wala tusrifu man ngeen a sol lu leen neex man ngeen lekk lu leen neex man ngeen a naan lu leen neex waaye bu leen ëppal kon ëppal day yàq ci diine moo tax benn am na benn gëstukat boo xam ne ku ñuy wax Faysal ibnu Ali al Baghdani day wax nañu ñu dañoo yaakaar ne koor yu ñuy bàyyi kese la waaye koor li ci gën a am solo ay jëf la yu ñuy jëf yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ko dénkaane woon ci misaal li ci jiitu mooy di taxaw di naafila jàng alxuraan ndax moo waxoon ne man xaama ramadaana imaanan waxti saaba xufira lahu ma taxadda san bi koo xam da ngaa woo di la yàlla day jégal say bàkkaar rawaat na ci ci weer wi ramadaan guddi nekk ci goo xam ne nee na moo gën junniy weer junniy weer nga xam ne boo ko seet dana mat fanweeri junni fan fanweeri junniy fan yooyu nga xam ne boo ko seet dana mat quatre-vingt-deux ans te loolu bu wax ne dundal guddi googu moo gën junniy weer loolu lépp man man wax iman waxti saaba xufira lahu maa taqaddama min zanbi laytul xadar googu kon mbokk yi war nañoo góorgóorlu baax di naafila di jàng alxuraan waaye waxoon na ne umra noonu la baaxee ndax waxoon na ne umra ci weeru koor an mook mook aj ànd ak man ñoo ñooyam tiyaaba waxoon na ne boo fexee ba jox ndogu ab julit tiyaaba jum ca am ca koor ga da nga ko ca am te du yàq dara ci kooram kon dogal nit lu am solo la ci koor jàng alxuraan lu am solo la ci koor ci weeru ramadaan ndax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo waxoon ne bu yemal xiyaamee alxuraan ak koor gi dañuy xëccoo jaam bi koy naan yàlla sama borom bàyyi ma ma ramm ko koor naan bàyyi ma ramu ko ndax maa ko tere woon mu lekk ci bëccëg gi lekk naan alxuraan naa ko bàyyi ma ramu ko ndax bu guddee maa ko tere woon nelaw daan taxaw di di jàng alxuraan di julli ñoom ñëpp suñ borom digal leen ñu ramu ko moo tax Sëriñ Tuubaa wax ci xasidaa mi ne rabiha man yadlul kitaaba za qiyam bihi wa yuhyi ramadana bi siyaam ki am tanaw dëgg-dëgg daal mooy mooy nga xam ne day taxaw guddi di jàng alxuraan di dundal koor gi ne amaanu man yatlul kitaaba lil jinaan yaquuduhu wa huwa yutayibul janaan kon jàng alxuraan googu dañuy womat ba àjjana di teyal suñu xol te fàttewuñ ne ramadan sax yi masaan ñëw jibril day ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko téyel muy tari alxuraan di ko nefaral alxuraanam kon weeru alxuraan la waaye am na sunna soo xam ne dafa mel ne su xaw a dee léegi muy i'tikaaf moom itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na ko lool rawaat na ci fukki fan yu mujj yi mu ko daan faral def ba nga ne bi fi jógee ak njabootam soxnaam dañ ko daan kon continuer di ko def fàttee di ñaan ci koor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne am na ñetti ñaan yoo xam ne yàlla du ko delloo da koy nangu bi jiitu mooy daawatu saayim ki woor yàlla day nangu ak ñaanam daawatul maslum kiñ tooñ yàlla day nangu ak ñaanam daawatul musaafir ki tukki yàlla day nangu ak ñaanam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne rahama an fi rajulin daxala alayhi ramadanu suman salaxa qabla an yaxfira la ki torox dëgg dëgg dëgg dëgg mooy nga xam ne ramadaan ñëw na ba jeex yàlla suñu boroom jégal ko ay bàkkaaram deful lu tax suñu borom jégal ko ay bàkkaaram kon mbokk yi ah ñu ngi leen di eh, dolliwaat leen nuyu leen sant amoon nañu yéene lool leeral xëy na yàlla suñu borom moo ñu mayut fasaaxa buñ mën a leerale waaye amoon nañu yéene lool di am mbégte bu baax ci teew gi ñu tey fi ànd ak yéen jotaay bi ah di ñaan suñu boroom mu xiir ñu te tawfeexal ñu te dimbalu ñu war ko nam gën a mate nam gën a selle wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin sayyidil insaan wa ala alihi wa sahbihi wa ala xadimihi kullal azmaan walhamdulillahi am njëriñ rek euh, jërëjëf sëriñ euh, Seex moom sëriñ Muntaxa ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baax baaxe tey te mu aju ci weeru koor ak njariñ yi nga xamante ne moom la làmboo ak atte yi nga xamante ne moo ci aju te nga indi ko ci anam koo xamante ne anam gu matale la anam gu leera la indi ci ay njariñ yu baree baree bari xam naa ne xam naa ne euh, ngir njëkkanteeg waxtu rek dañuy jox euh, sëriñ aboo Souaï bu Kebe ni ma ko waxee woon ci njëlbeen euh, su ko defee mu def ab taxaw seetlu mu nekk jëmm joo xamante ne nag kenn du ko présenté ci jotaay yi nii ndax yàgg na ko seq ñun tamit yeneen jotaay yu mel nii nga xamante ne dañ fay yëngutu ci wàllu xam-xam moom tamit kuy fréquenté jotaay yooyu la ñu mel ko lool ci jotaay yu mel noonu ci yoonu murid kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abo bu Kebe su ko defee moo indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane suñ ci noppee tamit incha allah daan jox kàddu gi sëriñ Mouhamad Kama Thiaw di moom tamit jëmu joo xamante ne dalaloon nañ ko fii jaraay mu seq ñun ren tamit mu déplacé wu ngir ñëw ngir fas yéenee bokkaatu ñun jaraay yi incha allah moom des na ko jox kàddu gi su ko defee moom tamit mu def temps xam naa ne kon jox kàddu gi sëriñ Abou Soumaï bu Kébé bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa usalli wa usallim ala almabmuuthi rahmatan lilaalamin sayidna maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin ñi ngi nuyu mbokk yu tedd yi ñu fekk yépp di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad mi kilifay jataay bi di nuyu boroom xam-xam yu baax yu sell yiñ fi fekk yu ràññiku yi di nuyu yit kilifay dëkk bi ak kilifa yi fi nekk yépp jaarale ci nuyu bi ci sëriñ bii ñu fi fekk xam naa ni ko li ñuy jiiral mooy sant sëñ Seex Ahmadul Xadim sëñ Seex mu sëñ Muntaxa ci kàddu yu leer yu jot yii mu fi jàllale xam naa sax luñ fi commentaire amatu ci wane ne bu baax baax fiqhu siyaam leeral lan mooy woo koor li tax yàlla farataal ko ci jullit yi njariñ yi ci nekk liñ ci li ciy farata li ciy sunna la ca xaraam ba lépp jeex kon jàpp naa ne matale na lool lool lool di ko sant bu baax a baax ci ay question fiq yu mu loolu la mooy mission ab alim lu jàng rek masaayil yi ni ko téere yi waxe mel ne ab micro da ngay jël génnewaat rek loolu waaye mission doomu adama mooy qiraa istintaaj bax i'malul fikr gis naa fi masaayil yi mu fi wax yoo xam ne nag eh, jar na defaat ab ab ab xoolaat daal laaj na xoolaat bu baax a baax a baax jàpp naa fuqaha yi fi nekk danañ ko war a xoolaat bu baax a baax baax daal kon euh, fiqhul ibaadaat rawatina fiqhu sawm ni ko alquran waxee yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun yàlla li tax mu ñuy dénk ñu koy jaamu lépp rek ngir ñu jànge ci ragal yàlla ak bëgg yàlla ba lépp lu ñuy nekk rek dem ba ñu ànd ak ñu ànd ci ak yàlla an ta'budallaha ka annaka taraah fa in takun taraahu fa innahu yaraak ka àgg jaam ba àgg ci maqaama boobu rekk moo ko tax buñ demee ci julli danañ ci gis loolu feeñaat fi inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar ñuy julli ñuy digal ñu ñu aji mu ne wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa kon mbooleem jaam ak farata ak sunan ak acte yi nga xamee ni jaam bi di koy def di ci jaamu yàlla finalité bi mooy jàngal jaam bi rek nu mu ragale yàlla kon loolu mooy wane maqaamul taqwa maqaama bi am ak makaana bi mu am ci lislaam te koor ci mbooleem jaamu yàlla yi koor di ci bi gën a gaaw ndax ni ko sëriñ Seex waxee jaamu yàlla yépp buñ koy définir dañ naan la ay jëf la waaye bu ñu ñëw ci koor dañ naan la ay bàyyi la kon te ak jaamu yàlla weesul ñaar yooyu defal bàyyil ay woor yi ci des yépp dañ la doon jàngal bu yàlla soxlaa rek nooy fexe ba tàggatu ja ba mën a nangul yàlla waaye koor dafa ñëw nag ci ne bu yàlla bëggatut nooy war a fexe góor góorlu ba téye sa bopp ñaar yooyu nag ku ko matal sag jaamu mat fexe ba di gis yàlla ci bu diglee di gis yàlla ci bu teree loolu la foofu la lislaam bëgg àggale jaam bi kon yàlla ñu fa yàlla àggale kon ñu bàyyi xel bu baax a baax ci solos koor xam ne ni ko sëñ Cheikh waxee eh, bàyyi ab bunt la rek waaye dangaa ngaa bàyyi lii xawla zuur walla amale bi ngir nekk ak yàlla da bàyyi ay jaaxaan lu amul solo ngir jàpp ci lu ëpp solo jàpp ci lu lay jariñ tey ak ëllëg kon nañ fexe ba bu koor gi ñëwee bu ñu bàyyee lekk yi ak naan yi ak wax yu amul solo yi ak xalaat yu amul solo yi ñu jéem a nag jàpp ci li am solo jàpp ci yàlla jàpp ci tudd ko jàpp ci fàttaliku ko jàpp ci jàng alquran jàng ci xasida yi jàpp ci dundal sunu xol dundal sunuy cër ci lépp lu baax man xaama ramadana imaanan waxti saaban gufira lahu ma qaddama min dambihi kon loolu ñu xam ne ci aspect koor gi la waaye rek du bàyyee lekk ak bàyyi naan loolu ak giim lay indi ci nit ki waaye dafa mel ne taxliya la ak taxliya bàyyi yu bon yi bàyyi yi ñu tere bàyyi lekk ak naan muqaddima la da lay prépareel ci nga jàpp ci li yàlla bëgg ci dundal ko ndax sa ci dundal ko ci yooyu lay jàppe sag ruu di ko yëkkati di ko tarqiya ba mu àgg ci maqaamal mushahada di bàyyi xel yàlla ci lépp lu mu def di gis yàlla ci mbooleem ay jëfam di gis di bàyyi xel yàlla ci lépp muy maqaamul ihsaan boobu te loolu rek la koor bëgg def ci jaam bi la'allakum tattaqun kon ñu xam ne weer wu sell ñëw na weer wu bari njariñ weer woo xamee ne xeet yépp donte yàlla amaloon na leen koor ñun rek la ci yàlla defal weer woo xamee ne fiha laylatun fihi layla xayru min alfi shahr kon ñu profité ji gën cee gën koo dundal gën raxas sunu xol gën defar sunu ruu ba hadihi almadrasa alramadaniya buñ ci génnee ba admee bu ci génnee mën a admee te buñ admee lijaasab taqwa lañ fiy jëlee te képp ku am lijaasab taqwa da dugg ci ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun te ñooñu mooy ñan alladina amanu wa kaanu yattaquun kon madrasatul wilaaya lañ nekk madrasatul maarifa madrasatul taraqi ñu bañ koo sàggane profité ci defaru ci ba buñ ciy génn bokk ci ñu yàlla tànn ci ñu war a amaana war a jariñ mbindeef yi war a jotali leeru yàlla gi ci mbindeef yi kon li may tënkewaat rek mooy sant sëriñ Seex ci jotal yi kàddu jotal yu am solo yi waaye sant ko it ci e, question juridique wala question fiqh yu am solo yi nga xamee ne posé waat na ko ci biir e, conférence bi mu doon débat yoo xamee ne xam naa ne ñu mel ne fuqaha yi ci dëkk bi ku mel ne sëñ Ahmadu ak sëñ Xaadim ak mboolem borom xam-xam yi dinañ ci indiwaat incha allah ay tontu yu am solo ñu ngi nuyu ñëpp leen ziar ñaan yàlla defal ñu koor gu ñu nangu te jàgg ko fekkee yàgg ko ànd ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Abou bu Kébé ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne def nga ko ci li nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane xam naa ne euh, dañuy jox kàddu gi rek sëñ Mouhamadou Kama Thiaw su ko defee moom tamit mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ Cheikh doon waxtaane su ko defee nag ñu door ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëriñ bi doon waxtaane suñ noppee ci loolu tamit te wax fi may nu ko ñëw ci yenn ci laaj yi nga xamante ne ay laaj fiq la ay mbokk sàkk woon ñu leeral leen ko su ko defee incha allah ñi nga xamante ne ñoom ñu méngoo gëstu laajo yi ak tontu ko ñu bu ñu wakk waxtu bi may rek incha allah su ko defee ñu jox leen kàddu gi ñu mën a tontu ci laaj yi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Mouhamed Kama Thiaw mu andi ak taxaw seetlu ci li sëriñ bi doon waxtaanee. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد بآله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا الصوفية أطباء القلوب وأساة الأفئدة mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi xalifa boroom daaru di sëriñ Abbas Mbàkke di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu dolli ko wér ba li mu naal ngir liggéeyal ko lislaam bi yàlla man koo matale ci ay loxoom e, di nuyu nag sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moom mooy kilifa ak jotaay bi e, di nuyu ba tey di ziyaar sëriñ Cheikh moom sëriñ Muntaka mi nga xam ne moom moo ñëwoon di leeral ay mbir yu fasu ci lii nga xam ne moom lañu soobu te muy koor eh, di jaajëfal sëriñ Abo mi nga xam nit moo ci dolli taaliq bu am solo bi nga xam ne man xaqiqatan dañ maa bëgg dugal ci mbir mi rekk mais sëñ Cheikh rek li wax man mënuma ca taaliq moom mënuma cee yokk benn mbir waaye mën naa seedeloo mbooloo mi ne man jànge naa ci ci lim ci wax ci wàllu ay masail fiqhiya yoo xam ne yu fasu woon la jàppoon nga ne li téere yi wax noonu lañ koy wéyale fekk ne waras na cee doxalaat am xalaat yooyu rek am njàngal la boo xam ne ñun donga daara yi nga xam ne ñoo ñëwoon te teewlu kese moo ñu fi indi woon loolu doyoon nañu moo ñu gënaloon fuuf ñu toogaat ñu ne lii mu waxoon te mu leer ñun nañ ci sànniwaat kàddu te fekk loolu munta nekk eh, waaye nag comme alquran waxi yàlla la te waxi yàlla jooju am nañu ci doxal seen xalima ngir gën koo leeral xëy na du aay eh, lu wax leer leer itam ñu wax kenn ne na ca waxaat loo xam ne xëy na am na kàddu goo xam ne am na leneen lu muy leeral Euh, gannaaw ba ñu sante yàlla subhaanahu wa taala ci xéewal gim ñu xéewal ñu nekk ay jullit ba noppi xéer pour jaamu ko mu tawfiixal ñu loola loola nag jar sant yàlla koor gi ñu nekk nag di euh, jaamu yàlla bi nga xam ne mën nañoo wax ne bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ci jaamu yàlla yi waaye suñ ko seetloo dëgg-dëgg bokk na ci duñ ko waxati dañuy wax ne mooy jaam yàlla bi nga xam ne moo gën a rëy gën a màgg gën a sell ci jaamu yàlla yi ndax lan moo di ne koor rek moom la nit kiy def te du ko ngistale xam nga léeg mën naa jiite julli ñoom sëñ Axma ne ma doxal ma tari alxuraan joo xam ne mosuma ko tari ci àdduna li taxoon ma koy tari rek mooy won ne sëñ Axma man sama baat ak baatu gaa yi jàng kaset yi ñu koy jaay ñooyam fekk ne loolu moo doon jubluwaay bi am na koo xamante ni tamit mën na génne addiyaam sarxe ko mën na am sax sëriñ bi la ko jox waaye li mu ko joxee da koy won ne man maa la jox mbir mi itam nga may fàttali ko fekk maanaam ku nekk li muy def même aj màkka gars yi dañu am ñu naan alaaji alaaji boo ko waxul mu mer maanaam yooyu yépp ay jaamu yàlla yu farataal ci yow waaye yaa ngi koy def te fekk leneen a tax lu dul yàlla koor nag moom tey maa ngi yendu foo xam ne man rek maa fa nekk ci appartement bu sedd boo xam ne yu ñu teg nga noonu yu sedd te sama xel demul ci ne war naa cee naan te mar naa lool wax dëgg fa yàlla lan moo tax mënuma koo def lool a tax mënuma ko def nag loolu lañ bëgg ci jaamu yàlla mooy nit ki bu wéetee ak bu wéetali ko li mu ragal doon leen na bi ñu wéetee dañuy woor mais bu ñu wéetali ko tamit dañuy woor te koor mooy loo xam ne kenn mënta xam ne nit ki def na ko xanaa léeg-léeg muy bu melee ne man rek nga xam ne day day woowal affaire yi fii nga xam ne foo ko gis xam ne waaj dafa woor mais boo melee ne sëñ Ahmadou maanaam foo ko gis day jekk day baax day kii comme ku ku ku koo xam ne dafa añ ba kii loolu moom lañ jublu ci jaamu yàlla te loolu tamit moom la nit yàlla yi bu ñuy wax koor loolu lañ ci jublu waaye jubluwuñ ci rek bàyyi lekk ak bàyyi naan comme ni ko sëñ bi leeralee léegi nii e, li leeroon ci ay waxam rek moom lay moom lay waxaat moo di ne koor yu ñuy jëf la yu ñuy bàyyi yi moo ci gën a néew li mu màgg nag ci wàllu yàlla moo tax sëñ Tuubaa wax ci masaalikul jinaan ne amma siyaamu fa huwa min afdali ma talabta mardaatan bihi wa niama koor mooy loo xam ne eh, min gi nag dañ ko ciy dugal noonu rek pour kii mais dëgg dëgg li mu bëgg a wax mooy moo gën a màgg ndax mënoo jaamu yàlla jaamu yàlla gu sellee ne koor goo xam ne ngistal munu ci dugg ci benn côté loolu ci koor rek la ko yàlla tawféexal yàlla ñu yàlla def nag noonu ñu koy eh, wooree ba mu sell ñu defee ko ci yeneen jaamu yàlla yi sunu julli mel noonu sunu woor mel noonu sunu aji màkk mel noonu sunu saraxe mel noonu te yooyu tamit jafe na ca maanaam mu sell xaalisan muxlisiina lahu diina ji dafa jafe waaye koor nag yàlla tawféexal nañu ba nga xam ne daanaka yomb na nit ki def ko te yàlla tax Eh, lii wane ne koor la ca gën a tuuti mooy li ñuy li ñuy li ñuy bàyyi te mooy lekk ak naan ak wàllum bànneex li koy wane mooy ci même masaalikul jinaan bii dafa wax ne summa siyaamu sëriñ bi waxoon na ko léegi nii summa siyaamu fantabih lam yanxasir fi adami l akli da ngay dugal wa bi nag ndax wa xasfu ma yulamu jaizun kama taqulu zaydun inda man indakum léegi nag fi li akli faqat tax taxtarir du bàyyi lekk bi bàyyi naan bi rek fa fa la koor tënku koor gën na yaatu lool te li muy wax ne gën na ko yaat te ko ciy dugal ci biir boo ko ci génnee yow li muy wax mooy dalaat sa kaw fa rubba saa'imin maa aljamaa laysa lahu fiihi siwa almajaa maanaam kooku bàyyi na lekk bàyyi na naan te amul dara kon bàyyi lekk ak bàyyi naan gi am na ci solo ndax ci lañuy ñuy attee yi waaye nag lay tax nga am yàlla te woor ak jaamu yàlla bu mu doon ngir dem ci yàlla la lay tax nga ma dem ci yàlla nag du bàyyi lekk bàyyi naan gi loolu lenn la ci ndax boo ci yàqee dara ci wàllu bàyyi googu rek koor gi ci boppam day daanu waaye dëgg dëgg koor gi nag mooy euh, fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi maanaam koor mooy nit ki mu jàpp bañ a bañ a dem bañ egg ci lépp lu koy eggloo ci njuumte sahwu maanaam munta nekk ak bàkkaar yu ngande yi maanaam yu tuuti rek ngir nga ca yegg nga bañ caa yegg woor ba nga xam ne doo ca yegg te loolu du làmmiñ bi kese du du biir bi kese waaye kullu mooy moom mooy woor léegi nag amsik an nazari lil xaraami wal mashi wa sam'i ma al kalaami yooyu yëpp da nga koy bàyyi maanaam xool lu xaraam ci wooru góor yàlla yi te ñoo ñun ñoom lañu wax ne ñun ñooñu la roy ñoom ni ñuy wooree nag mooy woor ci xool lu xaraam woor ci dox jëm fu xaraam woor ci dégg lu xaraam woor ci wax lu xaraam wa kullu fikratin radiyatin maanaam yemultut léegi ci wax même xalaat bi da ciy jël léegi sa xalaat sax wuroo ko joyal mu jëm ci xalaat yoo xam ne dafa suufe dafa war a kawe rek xam nga yii nag boo ko boolee man de sama koor moom dañ koy seetaat kon su boobaa ndax yii ñu wax ne dañ ko war a bàyyi ak dañ cee war a woor man am na yoo xam ne moom bàyyee guma ko léegi loolu nag bàyyi ko nag mooy koor gi ñu wax dëgg-dëgg mooy koor gi nga xam ne moo wax ne fa inna fil jannati baaban laa yaqib wala lam yaqib siwa ahli siyaam yi fii siwa ahli siyaam faxtasib maanaam foofu nga xam ne nag ña nga xam ne ñooy ñiy woor ñoo cay dugg moo lim ci jublu mooy ñiy woor dëgg-dëgg ñi bàyyi lekk ak bàyyi naan ñoo ñu woor daf leen di wàcc mais yéeguñ ci koor koor yéegeelu leen dañoo war a yéeg ci koor koor yéege leen jëm ci yàlla léegi nag ba ngir koor wàcc lan moom loolu yomb na ndax ñun ñëpp insha allah man mi moom lu mu gàtt gàtt moom koor dana ma wàcc ndax bis moom lekkuma ci naanuma ci defuma ci loo xam ne bànneex la waaye nag mën naa am yu ma perte yu baree bare yoo xam ne te mooy kooru nit yàlla yi te mooy koor dëgg-dëgg tam yooyu ma ma ma kii ko loolu mooy li sëñ bi waxoon te mu leeroon moom laa waxaat rek xëy na sax mu lëndamaat waaye ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax euh, man seen mbokkum taalibe laa mu jóge ca kër sëriñ Abbas Sall bu Louga di taalibe Cheikh Sidi Ahmed Tidiane waaye bi may ñëw damaa yor masaalikul jinaan bii nga xam ne moom sëñ Touba radiyallahu taala anu moo ko bind ma ciy liir bi may dugg Eh, barab bi di nuyu sëñ bi dama fekk sëñ aboo mi mu yor jawahirul maani bu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane loolu nag wone na lu baree baree bari loo xam ne ay kàllaama mënu koo wax wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ Mouhamed Kama Thiaw ci taxaw seetlu bu am solo bii nga xamante ne def nga ko rawatina li nga xamante ne moom nga mujjee te muy firndeel rek ne yëf yi moom jubluwaay yëpp benn rek la xaj na tool yi moo wuute maanaam moo bari tasaaroo waaye objectif yi benn la kon xam naa ne dañuy jox kaddu gi euh, al oustaz Ahmed Mbaw su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëñ bi doon bala ñuy ñëw ci laaju fiq yi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم yi ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor wu tedd wi Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel ci turu mu assasatul di la ñaanal yàlla mu wéral saw yaram te bàyyi la ak sa xam-xam nga di ci jariñ bindee fi mbokk yi bëgg nañ ci waxtaan wi lool mu assasa bi yëpp ñu ngi lay sant di la yóbbante ay nuyoo ak ziar ci cheikh Mouhamadul Muntaxal Bachir di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko bu yéene jim am ci liggéeyal islaam yàlla defal ko ci lu kawe kawe kawe njortam wa ma zalika lay bi aziz waxtaan wi am na solo mbokk yi déglu ko bu baax bàyyi nañ ko xelit koor nag ay njariñam dafa bari lool ba tax buñ koy waxtaanee mënees na cee wax lu baree bari waaye du tax mu jeex ngir jariñ mu bari rek ak xéwal yum bari doy na ca rek sunu boroom wax ni lu doom aadama jëf rek moo ko moom ba mu des koor koor nag man maa xam li ma ciy fay man sunu boroom kon day wane màgg gu koor màgg mbokk mi day laaj mu ni koo xam ne sunu borom da koo nattoo mu mel ni ku amee wéradi xel diirub at yu baree baree bari yàlla dogal nag mu dem ba wér moom nan lay def ci at yooyu nga xam ne wéra di xel googu daloon na ko nu muy def ci koor yooyu nga xamante ni jamono yooyu mi ngi woon ci wéra di xelam googu aleykum salaam wa rahmatullahi aleykum salaam wa rahmatullahi taala waaw loolu de moom ñun li ñuy jàng ci téere yi fekk ba ci moxtasaru xalil ak yëpp dañuy wax ne kooku euh, nga xam ne bi ko loolu di dikkal fekkutoon mu euh, fas koor ba dugg ci koor gi at euh, bu bu wéré woon ay attam da koy fay waaye lu ko jiitu dañoo waxoon ne taklif li tax suñ boroom digal la jaamu yàlla mooy am ci am fekk ngaar fekk day fekk ngaar nag sam xel kon ah, man sama gis-gisu bopp mooy damay gis ne sama gis-gisu bopp waaw ko ma arakallah ah, damay gis ne ki nga xam ne yàlla da ko teg wér xel jamono yooyu comme farataalu euh, ci moom euh, dara kon bu wéree itam day tàmbaliwaat waaye wax dëgg yàlla man duma ko fayloo jërëjëf kon niñ dégg wax ji mooy bokk na ci charte nit ki woor wala lislaam sax muy togg nit jëf mooy mu ànd ak am xelam kon jamono yi nga xam ne àndul ak am xelam mel na ni lislaam togg ko jëf jërëjëf mbokk mi mu ni jigéen ji nga xam ne dafa ëmb mën la woor am doom ragal su wooree doom ja sonn lool ci koor gi léegi nan lay def waaw ki nga xam ne dafa am dafa am doom nga wax dafa ëmb te mënta woor ci ëmb bi ah kooku moom woor woor sax dafa am ci moom ma bu fekkee daf koo ragal ragal moom dañ moom moom moom li li gën mooy mu bañ a woor fekkee ne feeg ñuy ko feeg ñuy woor fekk ramadaan dellusiwaat man na ko fay fay mu fay ko waaye bu ko mënta fay nag man sama gis-gisu bopp mooy nañ ko wax ne ko na leele mooy mm, eh, bis bu ne mu joxe muddu muddu miskin ah, muddu xaj na du sore ak liibaru ak mbaa mbaa liibar ak tuuti jërëjëf mbokk mi itam nee na dafay laaj koo xam ne dafa juubu ñaari yoon ci benn bis nan lay def ñaareelu laajam mu ni koo xam ne moom dafa téxit téxit ba xam ne moom bàyyiwul xel sax day lu bare bari kooku loo koy digal ci weeru koor waaw waaw ki nga xam ne day jub man ni ma ko gisee moom mooy ki jubu benn yoon ak ki jubu ñaar yoon ñooyam ndax li tax li tax jubu ñu ñu jégal ko mooy fàtte gi mu ko fàtte nga xam li muy def teyu ko moo tax ñu jégal ko jégal ko ci bàkkaar yi kon nag bu fekkee ne euh, lu mu bari bari kon kon euh, suñ borom da koy jégal ndax teyu ko wa waaye nag bu dee suñ ngir bu dee ci suñ ngir mi nag na na na fay na na fay na jàpp kon ne bañ a lekk ba bu weer bu weer bu ramadaan jeexee mu fay ko. jërëjëf mbokk mi nee na ki nga xam ne dafa soj bëccëgu weeru koor li muy xaddamiku ak li muy xaaxtandiku muy jàll ci biiram loolu ndax dina yàq kooram. ah loolu loolu moom loolu du yàq koor waaye nag lu mu ci mën a génne nag da koy génne bu mu bu mu ci jublu daal bu bu mu ci jublu daal di di ko dimbandikoo ci kooram waaw waaw lu mu ci mën a yàbbi daal na ko yàbbi. jazakallah xayran kon mbokk bi joxe woon laaj déggee ko mi day laaj koor lan mooy meññatam maanaam lan lay jural nit. ah koor moom. li muy jural nit bari na lu jiit rek mooy li nga xam ne suñ borom moo ko waxal boppam ne comme ne moom la bëgg ci ñun dañoo bëgg ñu war ndax ñu ndax ñu ragal yàlla aleykum tattaqoon waaye koor li muy jural nit bari na lool dana ko jural ak mën na ko jural ak ragal yàlla bu fekkee sàmmante naag eh, ni ñu ko digalee ndax dafa war a eh, sàmm ay cëram Sëñ Tuubaa noonu ñu ko digal ne da ngay sàmm sa cër yëpp ba ci sam xel sax ba see xalaat sax nga téye ko loolu boo ko defee noonu nag ba sax ci weer. man dana la jural ak ragal yàlla dana la jural ak sàmm euh, mën laa yéege sa borom ba nga xam ne nga bokk nga doon ragal yàlla ragal ku ragal yàlla dëgg-dëgg te itam yëmut ci euh, yëmut ci loolu koor ci boo xam itam ni lay jariñ ci sa diggante ak sa borom di la ko di la ko andil ak ragal yàlla ni lay ni la ni la amee njariñ ci ci wér-gu-yaram waaw dafa dafa am yaram yaram lool ci diine waaye dafa am yaram lool ci wér-gu-yaram ak àdduna jërëjëf sëñ Moussa Ka radiyallahu anhu day wax ji mu jëkk laa wax weeru koor yoolam ba ak jaam soog laa xamal bisam ba bis buñ umee malaaka dem fa yàlla ni ko nga jéggal gaa ñi um ngir yàlla mu naa ko jëggal naa ñi um ngir yàlla ba jéggalaa li ñu umut ngir yàlla mooy gaa yi leen di joxi ñam yu sell ak ndox yu teey ngir sàkku yoolub yàlla keroog bisu kumte la yàllay jéggal téeméeri junni a leen may njéggal suy ñaari fan mu def ko ñaari téeméer ci junni ngir xam leen ni weer wi for buy ñetti fan mu def ko ñetti téeméer ci junni ngir weer weeg jullit ñi koy wor ñeneenti fan mu def ñeneenti téeméer juróomi fan mu def juróomi téeméer nii lañ koy fule ba weeru koor xëy yeneenti aljuma yi dambe seen pay jullit bu doge tàndarma bu lew ci weeru koor ñu fur sarakaaye ñeneenti téeméer ba bis ba ñuy war ñu jéggal ñépp képp ku bokk xeetu mustasawaat te sopp waaye daa wax ni ku dul ku murtat mbaate kuy bokkaale mbaateeb jabar buy far gisaane yaale mbaa kuy dogu bokk limal kuy njaaloo mbaateeb rambaaj naankat bu man di xaalu ñii la borom arash ni barkeb ramadaan mën leen a ma yërmande bañ tabbi jëna mbokk bi nag di laaj ñi nga xamante ni dañuy waaw loo di digal ñi nga xam ne dañuy faral di bañ xëdd loo digal te yonent bi yaa ko wax taxaru fa inna fi suxuri albaraka waaw li ma leen digal mooy ñuy xëdd rek ndax xëdd mooy sunna la maanaam bu dee ci àtte diine sunna la kon nag xëdd ci moom da nga ah, li li ndaw ko naan wax tu tu yóbbu itam da ko ciy am ndax day dëgëral sa yaram ba gën a mën a woor ba nga xam da la yàqal dara ci bëccëg gi lu bari li nga war a def lépp da nga ko mën a def ci bëccëg gi kon kon kon xëdd ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee day joxe barke kon te sunna la waaw kon nag loolu laylatul xadr laylatul xadr lay laaj ban bis la ak lan mooy ak ak tënkam niñ ko tënkee laaj la boo xam ne xam naa ne ki way laaj gënuma koo xam li ci nekk lépp waaw ndax laylatul xadr moom yonent bi sallallahu moo moo moo ko wax ne te waxoon na ne dellu ko séentu ci mujj yi waaye nag dañ cee li addis yu wér yoo yoo xam ne yëpp dafa am sartu sartu wér te bokkut yii day wax ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ñee wax ci leneen leneen kon kon li ñu wax bari na ah, am na tënk boo xam tam dañuy wax ne sëriñ euh, sëriñ bi moo ko tënkoon waaye ñu wax ne lu fi yàggoon la lu loolu tam euh, mayex na cee tënku loolu tam mayex na cee tënku waaw waaw waaw ndax ndax itam jàpp ma ne sëñ bi moom noonu la ko daan doxalee itam nag. waaw donte donte wax nañ donte kii wayoon na ko noonu damaa yaakaar daal li gën daal mooy bis bis bu set nga def nga jàppee ko lay laylatul xadar rawaat na fukki fan yu mujj yi bis bu set nga jàppee ko laylatul xadar mooy li gën a euh, mooy li gën a wér ah amaa tënk ko noonu nag wut wut wut bis boo xam ne ñu koy màggal nag moom moom moom baax na am na solo waa am na am am na solo lool te itam te itam yàllaa xam waaw ndax ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ci ay bis yu wuute kon kon kon kenn mënta dogu ci ne bis sangam lay doon waaye nag. Euh, tënk ci te bis ñu ko tënk bis yu am solo yu am yaakaar la ndax ginnaaw bis yëpp ajjuma lay doon te yi ci ëpp ci mujj mujj koor gi la te bis bis yëpp du tool la te yoon yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko kon tënk boobu ñu wax bu bu yaakaaru la euh, te itam màggal ko ci bis mënta ñàkk ndax ñëpp koy ñëpp koy màggal yi ko dul màggal ci bis yooyu itam dañ koy màggal ci ñaar fukk ak juróom-ñaar wala yeneen ak bis te yonent bi sallallahu alayhi moom liñ ci jëlee ci moom ci ay ay ay ay ay hadis yu wuute la waaw kon nag moom mi ngi noonu rek <laughs> jërëjëf loolu kon leer na ci xadis boo xam ne taxaraw laylatul xadar fi l ashr awaxir na ngeen di nattale laylatul xadar ci fukki guddi yu mujj yi waaye ni ko sëriñ bi indee wala tënk boobu mu ko indee ci lakka zunniyatun nga xamante ni bis bu bis bu ñu umee ak ba laylatul xadar doon nga xam ni comme kumte talaata la dañuy jàpp ni laylatul xadar ci guddi ak juróom lay doon di ajjuma te guddi gu ci nekk dafay dajoog ajjuma suñ Musaa Ka radiyallahu wax na ci laylatul xadar lu bari buur yàlla ne tanazzalul malaayika wa ruuxu fiha gi guddee am baraka malaaka yépp ay wàcc ak jibrilu fanaan si di naaw jëmbeelu guddi keroog jibril la tudd taahir ñu jàpp mikailu naa ko zakir ñu jàpp israfilu naa ko saayir yàlla ne asrailu des fi saamia ngir su ñëwoon àddina ruu faatu moo tax ba mooy des asamaaw ndaw yaatu buur yàlla jox na leen juróomi parasol ñu indi àddina tëddee su ko desal bee parasol moo di liwaul hamdi moom lay xaroo njol makka yowmal jundi bee parasol mooy liwaa u rahma ba lee liwaa u rinwati mu baraka noonu la ko waxee ba wax ni kuñ fekk ngay zikkar ñu booleek saakiru mu ful sarakaay nga sigi saafi kuñ fekk ngay nelaw ci biir màggal ga du tee ñu fay la genn wàllu guddi ga nga xam ni guddi la gu màgg màgg moom laytul xadar li ci aju bari na loolu insha allahu taala mbokk mi day laaj ni alxuraan dey wax ni faratal nañ ci yéen koor ci xeet yeleen jiitu woon mu doon laaj xeet yooyu ak koor kañ la ko ko farataal ci jullit yi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ lañ ko ci farataal waaw loolu waaw loolu mu wax moom lu leer ndax alxuraan la ndax yàlla suñu yàlla suñu kon ginnaaw yàlla suñu borom moo ko wax ne fa ne kutiba alaykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum te jàpp nañ ne mooy yonent yi nga xam ne amoon nañ téere waaw rawaate na nag euh, euh, Seydina Moussa euh, ak ak ak ak ak ak yonent yu bari ñëw na ginnaawam yoo xam ne ay yëxoot lañ wala wala wak ci xeet ci kiyam lañ bokk ah, ak ak Seydina eh, Isa mi nga xam ne waaw ginnaaw moo ñëw waaw ah, kon dañuy jàpp ne ci ñooñu amoon nañ koor ba léegi sax gis nañ ne am na nu ñu woore donte charia moom eh, tënkuwul moom suñu borom mooy seet nu mu ko neexee rek mu ne mu ne jaamoo ma nii ñu jiitu woon tam suñu borom moo seetoon nam neexee woon mooy leen woor woore woore leen woore leen nii bi mu ñëw ci yonte bi tam mu waxee ko ne ko wooreel nii waaw ah, ko kon ko kon woor ko mooy li ci am solo li li ko mot li mooy lan li nga wax waaw loolu nag moom dañuy wax ne ci atum ñaareel mi euh, bi nga xam ne ñëw nañ Madina euh, ba ba am fa ba am fa atak ba ci atum ñaareel mi ba nga xam nag euh, mu cama bi mu société bi tàmbali na sax ñu am jàmm am dëgër yàlla farataal ci ñoom ko koor nag waaw waaw fekk na comme ni ñu ko waxee woon léegi xam nga fekk na ñu daan woor Ashura su wax nañ na sax nett nañ ci ay at yi sax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekkoon na yow di ko woor bi mu leen waxee lu tax ngeen di ko woor mu ñu wax ko la tax ñu di ko woor seen bis boobu muy leen man maa leen gën a yey ci Seydina Moussa waaw loolu waaw loolu tam net nañ ko di ko woor waaye bi yàlla dogalee nag mu farataal ci moom Ramadan nag la bàyyi yi nga xam benn doonatul farata Ramadan rek mooy farata yi jëles yëpp nag moom loo ci mën a def euh, naafila ko baax na am na tiyaaba lool nag. jërëjëf ci tontu yu am solo yooyu. rawatina noonu nga ko indee ci Ashura ak yi ci aju yépp te lu ci nekk sunu sëriñ su baax si wax ci lu doy a dégg sëkk kon seen cheikh ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan taxawaay bi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy kilifa ak jotaay bi yàlla yàggal ko fi te wér kon dañuy daal di jox al-lajnatul fiqhiya ñu ñëw ci seen asila yi nga xamante ni moom lañ war a tontu su fekkee waxtu wi dinañu ko may incha allahu taala ñu tontu ko seen cheikh ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. waaw kon mel na ni laaj bi macha allah leer na bu baax a baax a baax kon alustaas dama lay delloo kàddu gi nga ñëw ci programme yi nga xam ni suba mooy war a jàll ak ni ñu ko war a jàllee lajnatu fiqhiya bismillah ñee dem nañ ñëw ñëw dem nañ ñee dem nañ kon temps bi des na des na ñëw dafa gàtt ci laaj bi bii mi ñu des ñu ñëw nuyoo na ñëw na ñëw sëñ bi xoolal na ñëw anam waaw su ko defee dañuy jëbal kàddu gi sëñ Maxtaar bokk ci ñu ànd ak sëñ Cheikh ci waaw kon ci bismillah kon ñu ñëw ci al ashil al fiqhiya ci laj na fiqhiya waaw kon ñu seede ni ànd na ci délégation bi nga xam ne ñoom la sëñ Cheikh àndal kon sëriñ bi bismillah aousubillah min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim sallallahu taala ala sayidina wa muhammadin wa sahbihi wa ummatihi wa sallama taslima bismillah waaw kon niñ ko baaxoo defee saa yu ne incha allah tey ñu fas yéene ànd ak yéen jukki ci yenn laaj yi nga xamee ne jotoon na fee rot te aju ci wàllu fiq kem lañu ci wax waxtu wuy may incha allah micro bi bu ko defee dañ ci ànd ak Serigne Moustapha Mbacke ci tontu laaj yi incha allah bisimilah euh, sëriñ bi mbokk mi day laaj ne euh, koor lan mooy ay farataam ak ay sunnaam kooku moom lay laaj. bismillahi rahmaani rahim rabbil alamin barkeb sëriñ waaw dane mbokk moom day laaj lan mooy faratay koor ak ay sunnaam koor day dañoo wax ne ay farataam ñaar la bi ci njëkk mooy fanaanoo yéene ji fas yéene woor boo xëyee fanaanoo yéene jooju mooy farata bu njëkk bi bu ñaareel mooy bàyyi lépp luy dog koor bu waxtu jàpp yu jotee ba ba dog di jot diggante boobu nga bañ cee def dara lu yàq koor loolu mooy ñaareelu farata bi yàq koor nag bokk na ci lekk ak naan wala boog jote góor ak jigéen wala tux tux ci yàq koor la bokk wala lu mel ni sabab luy génne mas yu wala mën yu yooyu yépp ci yàq koor lañu bokk sunnaam yi muy laaj itam ay sunnaam wax nañ ne ñett la gaaw a dog waxtu jot wu dog jotee rek nga dog ca sansa te bañ ko yeexe loolu mooy sunna bi jëkk ak yeex a xëdd nga xame ne da ngay bàyyi ba waxtu jàpp yu jege nga doog a xëdd loolu mooy sunna ñaareel bi bokk na ci ay sunnaam ba tey diiru koor gi yëpp ngay moytandiku lépp lu amul njariñ lépp lu amul tiyaaba rek moo xam wax la moo xam jëf la nga di ko moytandiku ñett yooyu la ñu wax ne mooy ay sunnaam ñaar yooyu njëkk a wax mooy ay farataam wallahu taala alam bismillah jërëjëf jërëjëf sëriñ bi ci tontu yu solo yooyu euh, kii dee laaj ne laaj bu xaw a reelu tuuti euh, ndax ndog bari dana wàññi dara wala déet waaw ndog lu bari day moom li ñu jàng ci nit ci sëñ bi wax ci tasawudu subaan mooy dafa wax ne day wàññi tiyaaba moom du xaram agul ci xaram waaye nag day wàññi tiyaaba ndax dafa wax ne dee leen moytandiku ndog lu bari li ak xëdd lu bari li ndax loolu da leen di gàllankoor walis tudd yàlla nit ki bu fekkee dafa jëfandiku lu bëree bari ci aw ñam ñaare ni mu waroon a taxawee ay jaamu yàllaam lu ci bëree bëri mën naa sooxe loolu moo tax moom du lu xaram waaye nag wattandiku gi moo gën loolu mooy maanaam li sëñ bi wax ci tasawudu subaan allahu taala alam jërëjëf mbokk mi de laaj nee na da doon jàpp ci biir euh, ci biiru koor maanaam bi muy jàpp mi ngi ci ak koor bi muy sa bi mu sarax ndikoo di sikk sàkk ba xam ndox ma jàll na wala déet a dara ci ndox ma jot naa jàll ca sarax ndiku boobu mu sarax ndiku wala dara jotu ca jàll muy laaj nag loolu la moo ci atam bismillahi rahmaani rahim dana mbokk moomu day laaj da doon di sikki sàkk ba xam ndox mi jot naa jàll wala déet loolu lay laaj léegi loolu dañoo wax ne dañuy seet moom ci boppam bu fekkee taxawuute siki sàkk du ko baaxoo siki sàkk kon bu boobaa day jàpp ne day jàpp li gën a wóor rek muy jàpp ne ndox mi jàll na bu ko defee bu koor gi jeexee mu fay bis boobu bu fekkee day koo xam ne dafa bëri lu muy sikki sàkk nag moom nga xam ne lu bëri da koy dal kooku day bañ a topp sikki sàkk yi rek day génn xelam ci loolu rek jàpp ndox mi jàllut daal di wéyale kooram bu fekkee nag dafa ba dafa dafa baaxuute sikki sàkk moom da ngeen li wax su fekkee baaxuute sikki sàkk nga xam ne lu mel noonu li mu koy dal bëriwut kon su boobaa bu koor gi jeexee na fay bis booba waaw loolu mooy li nga xam ne la ñu wax ci loolu allahu taala alam bismillah jërëjëf xam naa kon uh, mel na waxtu li ci des bëriwul ñu jàllale fii benn laaj rek incha allah kii day laaj ba xam ku tawat ku tawat ci koor maanaam ku tawat ba mënu la woor ndax kooku nu muy def. bismillahi rahmaani rahim dane mbokk moomu day laaj ba xam ku tawat ba mënu la woor nan lay def waaw moom day dañoo wax ne koo xam ne dafa tawat ba mënta woor kooku koor wàcc na ko. laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaha kooku koor wàcc na ko su ko defee nag saa bu mënee woor rek mu fay saa bu demee ba mën a woor mu fay loolu mooy atteb kooku bismillah baax na xam naa kon mel na ne waxtu yu jot na dañuy laaj ci dis incha allah kon dinañ ko àggale ci yeneen i jotaay soobu yàlla day naaw